waan abi mas'uudin al-badriyyi radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa an samanil kalb wa mahril baghiy wa hulwaanil kaahin muttafaqun alayhi kon al-imaamul haafizu an-nawawiyyu rahimahullah mu ñëwoon ñun ci hadiis bu mujj ci suñu bunt bii di chapitre 303 baabu nahyi an ityaanil kuhaan wal munajjimiin wal urraaf wa asxaabi ramli wattawaariqi bil hasaa wa bish-sha'iiri wa nahwi dhaalika walillaahi alhamdu wal minna ñu nekk ba léegi ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa téere bi wax mbir yi nga xam dañ ko aaya dañ koo tere suñu buntu bii nag wax ci xaraamal gu ñu xaraamal di dikkal gisaanekat yeeg seen xeet yooyu la xadis bi mu jowoon gis ci suñu jotaay bi ñu génn moo doon xadis mille six cent soixante-douze mu ne woon wa an Muawiya ibn anhu annahu qaala qultu ya rasulallah inni xadiisu ahdin bi jaahiliya bani mu alhamdu wal wal minna ñu war a continuer tey muy xadis boo xam ne romboon na xadis sept tey nag ñuy jël xadiis bi nga xam ne moo mujj ci bunt bi walillahi alhamdu wal minna mu ne muy xadis mille six cent soixante-treize mu ne wa an abi Mas'ud mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam la gënoon a siiwe muy Abu Mas'ud waaye dinañ gis ne turam du loolu yàgg nañ fee gis ay xadisam Uqbat ibn Amra nga bañ ko jaawaleeg Uqbat ibn Amir kooku Juhani la kii nag Ansaari la radiyallahu anhuma kon waan Abi Mas'ud al-Badri ah, ko joowoon ca Badar ñi ëpp ne mooy dafa dëkkoon Imaamul Buxaari ne waaye daa fekke woon Badar te loolu insha allah mooy li dëgër insha allah même bu dee ñu mel ni ñoom Shu'ba ak ñooñu rahmatullah alayhi ñoom dañ ne non daa dëkkoon côté daa dëkkoon Badar waaye eh, fekkewul woon Badar imaamul Buxaari yi neen kalla qad shahida badra wallahu taala alam mu ne kon moo tax ñu naan ko albadri radiyallahu anhu anna te ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naha an samanil kalbi ci njëgal njëgu xaj waaw mooy njëg da xam ne moom ngay am ci xaj boo ko jaayee kon buñ la nee dañoo xaraamal njëg gi mooy kon dañoo xaraamal ko ko jaay <laughs> ndax njëg gi manoo koo am lu dul ci jaay kon tere na li nga xam ne mooy njëgu xaj waaw wa mahril baghi ak li nga xam ne moom la nit kiy jox ndaw say jaay boppam ngir mën a àgg ci moom waaw akbar waaw mooy prostituée bi jaaykatu boppam bi bu am carte bu ñàkk carte ci yam waaw kenn du àgg ci moom ci noonu kese te mu sampub liggéeyam sampub camionnetam walla yu mel noonu wala fam nam fam koy defe wala kër ga mu luyee wala sax këru woppam waaw yor ay daa yor ay tarifam bi waaw léegi tarif yooyee benn waay jóge ne ah xool que tarif cinquante mille pour trente minutes <laughs> ak ainsi de suite loolu alal joojee borom bi da ko dane loolu yeneen saa saam xaramal na mahrul baghi mooy la ngay joxe ci alal yow góor gi ngir mën a agsi àgg ci moom voilà loolu dafa xaram tere na ko wa xulwaanil kaahin ak li nga xam ne liñ naan weexal li ñuy weexal sëriñ <laughs> mooy buxaabakat yi <laughs> waaw boo demee ci njabarkat bi seetlukat bi pettaaw maan bi maamun bi mënu tus yooyu nga leen di jox weexal boobu nga jox mu naan la seetal rek waaw man moom duma laaj dara waaye bu ma la defalee daal yaay xool lu la doy nga jox ma loolu dafa xaram waaw waaw que mooy bu VIP yéeg lépp ci yem loolu dafa xaram ay cachet cinquante mille ngir seet kese laata leen di ñëw loolu la yoneen xaraamal alal joojee mooy lan dafa xaraam kon bu ko jëfandikoo waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari waaye naka noonu al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri an Nisapuri rahmatullahi alayhi bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy hadis bi est ce que ñoom dong ko solo ñu laal hadis bi rawaahul jamaa allahu akbar daa bokk ci hadis yi gën a siiw ah te imaamu Malik solo woon na ko lu jiitu kitaabul buyuu' maa jaa fi samanil kalb voilà imaamu Malik ibn Anas. imaamu daaril hijrati indi na ko foofee wane ne waaw waaw mu ngi noone après <laughs> waaw kaahim bi moom day font quoi hein hein waaw akbar wallahu taala a'lam léegi al imaamu Ahmad tamit daal dina koy solo ak sunanul arbaa loolu mooy al jamaa euh, al imaamu ahmad al shaykhaan ak li nga xam ne mooy sunanul arbaa waaw ñoom ñépp ko solo al imaamul buxaari rahimahullah dina ko ci bërëb yu bari koo ñëwee ci kitaabul buyuu' baabu samanil kalb mu ne haddathana abdullah ibn yusuf mu ne nettal ñu suñu sëriñ abdullah abdullah ibn yusuf at-tinnisi abu muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullah génn àddina la 218 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne axbaranaa Maalik anañ la ne xadis bi imam Malik solo na ko mu ngi ci Muwatta mu nekk ñu xabaare mooy Malik bi Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani di imaamu daaril hijrati gane àddina 93 94 voilà génn àddina la cent soixante-dix-neuf bi imam bu màgg bi borom euh, jaloore yu rëy yi an ibn Shihab mu jëlo ko ci sëriñam di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Murad ibn Murra ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Luway ibn Ghalib al-Qurashi Zuhri su yowoon ci Abu Bakr lañ ko doon dàkkantele waaye lim gënoon a suyo mooy Zuhri rahimahullah gane àddina la cinquante génn àddina cent vingt-cinq an Abi Bakr ibn Abdirrahman Abdirahman mu jëlee ko ci Abu Bakr ibn Abdirahman ibn al-Harith ibn Hisham ah, di ah, ma maamam mooy frère Abu Jahl bi mooy maamam moom Abu Bakr ibn Abdirahman al-Harith ibn Hisham di frère Abu Jahl moom mooy maamam moo kii Abu Bakr mi yàgg nañ koo gis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mu ngi gën a àddina ci xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab génn àddina la 93 am na ñu ne 94 am ñu ne 95 wallahu ta'ala a'lam moom nag dañoo wute est ce que nan la tuddoon am ñu ne Muhammad la tuddoon te moom mii ci fuqaha as-sab'a yi yu Medina juróom-ñaari borom fiqh yu gën a mag seen jamono moom mii ci la bokkoon Abu Bakr ibn Abdurrahman hmm? am ñu ne Muhammad la tuddoon am ñu ne mukk Abu Bakr la tuddoon waaw ñii ne non eh, eh, eh, Abu Bakr la tuddoon. ñu ko doon dàkkantele Abu Abdurrahman moo la naan kunya ñi ne Abu Abdurrahman ñi ne Abu Bakr ah. waaye amaana daal mooy turam mooy dàkkantalam rek mooy Abu Bakr yu tuddoon hmm. Allahu akbar rahimahullahu taala ñu ko doon woowe rahibu Quraysh ko yàlla bu mag la woon malgré lim doon bokk fuqaha saba ñi ëppoon boroom xam-xamu Médina yi mais rahibu Quraysh lañ ko doon woowe <laughs> lëlukatu Quraysh bi jaamukatu yàlla Quraysh bi tellement dafa newoon ku yéeme radiyallahu anhu an abi mas'ud moo ko jële ci abu mas'ud al-ansari muy abu mas'ud uqba ibn amr ibn thalaba ibn amr ibn thalaba eh, abu mas'ud al-ansari al-khazraji an-najjari al-badri radiyallahu anhu génn àddina ci xilaafa eh, am nañu ne sayyidina ali ibn abi talib la 39 ci la génn àddina hmm? Euh, wallahu taala am na nag ñu naan ci jeexitalu xilaafu sayyidina Muawiya mais damay ragal lool mu nekkum juumte quoi voilà mais amaana daal ci xilaafu sayyidina Ali ibn Abi Talib asadullah al-Ghalibi radiyallahu anhu la génnaan wax nañ la nag ñu bari ci boroom xam-xamu xadiis dañ naan nekkul woon Badri mooy fekkewul woon xare Badar waaw daa dëkk nag benn ndox foofu la ca Badar ñu koy askanale waaw Euh, te moom euh, euh, fekk na Aqaba yi waaw <laughs> Aqaba bi mu fekkee mooy soixante dix yoo yële moom moo ci gënoon féete suuf hmm, ci ay at waaye ñoom waxoon nañ la ñoom alkii ku mel ni ñoom Shuba na ko noon al-Waqidi ñoom ñëpp dañ naan rahmatullah alal jami' kene moom mii de euh, kiiwul fekkewul Badar waaw waaw ñoom Yahya ibn Ma'in ñoom mii fekkewul Badar waaye taalibeem bi Imaam al-Bukhari da nekk na am fekke na Badar kay te loolu insha allah ñun loolu la gis ne moo gën a dëgg radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an thamanil kalb wa mahril baghi wa hulwanil kahini voilà nii la ko ëndee fii kanta al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj moom borom benn bërëb parce que imaamul Bukhari yi ën na ko kitaabul ijaara baabu kasbil baghi indi na ko tamit kitaabu talaaq baabu mahril baghi na ko kitaabu tibb baabul kahaana foofu yépp al imaam al Bukhari indi na ko foofu kanta imaam Muslim benn bërëb kese la ko indi kitaabul musaaqaa baabu tahrimi samanil kalbi wa hulwaanil kaahin wa mahril baghi al-imaam Abul Husayn mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Yahyaa hadiis bi ci imaamu Maalik la jaar mooy taalibe bi ngi feeñ qaala mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Yahyaa di Yahyaa ibnu Yahyaa ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan ibnu Yahyaa ibnu Hammaad at-Tamiimiyu al-Hanzaliyu mawlaahum Abuu Zakariyaa an-Naysaabuuriyu al-Khuraasaaniyu di Rayhaanatu Nisapur gane àddina 142 génn àddina 226 rahmatullahi alayhi qaala mu ne qara'tu ala Maalik mu ne jàng naa ci sëriñam di Maalik waxoon nañ la dafa bokk ci ñi nga xam ne bu imaam Maalik toogoon moom ñi jàng hadiis yi taalibe di déglu da cee bokkoon moom nii ci ñi ci gën a siiw la bokkoon ñoo tax mu ne jàng naa ci Maalik gis nañ ko sànq di imaamu daaril hijrati an ibni Shihaabin an Abi Bakr ibn abi an Abi Bakr ibn Abdirrahmaan rahmatullah ala al-jamii' an Abi Mas'uud al-Ansaari radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa an samanil kalbi wa mahril baghiyyi wa hulwaanil kaahini voilà mu ngi nii nii la ko al imaamu Muslim daal di indi wallahu taala alam hmm? léegi hadis bi nga xam ne moom la al imaamu Nawawi mujjee indi comme niñ ko gisee nii nga xam ne moom la tëje suñu bunt bi ana ban lëkkaale la am ak bunt bi nga xam ne moom lañ nekk hmm? euh, di wax ci li nga xamante ne mooy xaraamalu di dikkal gibar ki gisaanekat yeeg ñi nga xam ne ci biddiw yi ci ñoom lañuy jaar ak ñi nga xam ne urraaf yi ñuy xam-xam lu alhamdulillah lu riir ak loo ñàkk moom man na laa def luy tax nga trouver ko nga nga nga xam fan la ne ak ñi nga xam ne ñooy borom pettaaw yeeg ñiy rëdd ci suuf waaw ak ñii ërtal picc yeeg ah loolee mooy ay eh, eh, ay biram quoi léegi dañ naan la ban lëkkaale la am ñu ne la lëkkaaleem dafa leer waaw mooy yonent bi alay saar saar naha dafa tere dafa aaye interdire li nga xamante ne mooy samanil kalb loolu muy wax beneen mbir moo tax boroom xam-xam yu bari am na ñoo xam ne ci kitaabul buyo lañ koy indi comme boroom umdatul ahkam hadis bi al maqdisi rahimahullah mu ngi ko indi foofu ci euh, bunt bi nga xam ne mooy ci kitaabul buyu' ci umdatul ahkaam euh, euh, baabu ma yunha anhu min al buyu' foofu la ko indi li nga xam ne dañ koo xaraamal di ko aaye ci njaay yi mooy samanul kalb kon njëgaluk mooy la ngay prix alal da jële boo jaayew boo ñëwee jaay xam da ngay jaay da ngay iwad la da joxe dara mooy damay soxla dara mu ñëw soxla ordinateur waajee ngi jaay monsieur X day jaay naatiir ma ñëw na ko monsieur X asalaamaaleykum yaa monsieur X asalaamaaleykum sa ordinateur bi loo koy jaay mu ne ma waaleykum asalaam mu ne ma nangam bu dee gërëm naa ma jël loolu jël ci xaalis jox ko lool moom mu jox ma. kalb nag ma jol ñëw kekk kuy jaay ay xaj ay chiot wala yu man di doon nag yu ndaw yeeg que ça soit yu mag yi ñoomin labrador euh, yu rëy wala berger allemand wala yëpp ci ma ah, wala bu ndaw bi nga xamante ni daanaka boo gisee mel ni muus c'est yeneen yonent bi saa saam daal di tere li nga xam ne mooy njëgal loolee wa mahril baghi ak li nga xamante ne nii mooy euh, la ngay joxe li nit kiy joxe ngir àgg ci jaaykatu boppam bi ngir mën a sëyit moom mën a séq moom waaw ci lu xaraam waxul waanil kaahin loolu nag tekkiwul benn njaalookat boo xam ne dafa tuub léegi yow bi ñëw di ko denc joxe kan ñu ne ah waa ji waa ji dafa siiw ci loolu bañ koy woowe ndaw si naan waaye di ko bax yu bax ci bax yu gi la bokk waaw ci baxaayaayi la <laughs> al bax yi <laughs> waaw léegi mais kooku bu tuubee amuñ droit di ko woowe noonu ah. mooy amuñu droit di ko continuer di ko woowe noonu bu tuubee ba bàyyi loolu amuñu droit naan é diw de dem na saay jox na can ba <laughs> pour jaaykatu boppam ba déet waroo gën wax loolu parce que nekkatu ko voilà nekkatu ko voilà mais waxuñu boobu ah koo xam da koy daa ñëw ginnaaw bi mu tuubee ñëw di ko jox can ngir takk ko waxuñu ko kii yaa na xam ni ñuy wax <laughs> mooy ki nga xam ne ak këram la yor adresse boo xamante ne nii moom lay jox ses clients ah, waaw ku bëgg rooroom bee xam ne fii auberge la foo xam ne euh, jaaykatu seen bopp yaa ngi fi boo ñëwee tànn sa bu la neex la nga ñëw xool bu la bu la bu la bu la neex nga daal di ne man kii laa gërëm après ngeen waxtaan prix bi wala mu mu taf wala ngeen wax mu fay nga fay loolu xaalis boobu loolu lay wax mu ne wax xulwaanil kaahin ñetteel bii nag mooy suñu lëkkaaleem ak suñu bunt wax xulwaanil kaahin xulwaanul kaahini comme lii boroom xaw-xaw yi di wax ah mooy li nga xam ne moom ngay joxe weexal la ko wolof yi di woowe li nga xam ne moom ngay jox saay saay bi muy giskatu gisaanekat bi nga xamante ne ñoom xam nga xeet yooyu yëpp bu ñu fi woote woo ne dañoo xam xay bu dañoo nangam di kii yooyu te loolu lañuy ñuy woote loolu seen loolu moo tax eh, eh, eh, yow xam nga yeneen saa sax muy ñu doon gis jataay bi génn waaw yow boo dikkalee koo xam ne gisaanekat la man ata arrafan nga dëggal ko yow quarante jours kenn du nangu sa julli moom nag waaw am yenn yi nga xamante ne moom dane boo ñëwee hmm? boo fa demee bu yow consulté ji ko rek faqat kafarta bi ma nuzila ala muhammad waaw weddi nga liñ yónnoon sayna muhammad léegi moom ci boppam lan mooy àtteem boroom xam-xam yi ne kooku yéeféer la moo la njibarkat boo xam ne day ñëw di bi jaay moom daa xam ëllëg bi ba pare teg ko ci yii kooku kooku wal iyaazu billah ci yéeféer la yor waaw léegi kon euh, léegi mooy alkaahin li ñu doon mooy al kii xulwaanul kaahin waaw comme l'imam an-Nawawi wax fa huwa maa yu'taahu maa ya maa mooy li nga xam ne moom lees koy jox ci kaw njabaram gim lay njabaral wala kii boog gisaane gim lay gisaaneel mun a yuqaalu xalawtu xulwaanan ida ataytuhu bu arab bu la nee xalawtuhu xulwaanaa mooy jox naa ko bu dee xalawtu lool mooy bu dee dama am lu ma ko jox waaw mu ne al-Harawi nee na asluhu min al-halaawa shubbiha bi shay'il hulm min haythu innahu ya'khudhuhu sahlan bila kulfa waaw <laughs> mu ne imaam al-Harawi nee na ak kurul moom cosaanam xulwaan ci xalaawa xam nga xalaawa mooy lu neex waaw waaw xalaawa inna dunya xulwatun xadira nga dégg nañ saasam di ko wax foofee gisoon nañ ko ci Riyaad bi addina bii dafa neex te dafa ni tax wa inna allaha mustaxlifakum fiha fa nadirun bima ah mu xool ana lan ngeen di jëf fattaqu dunya wattaqu nisaa waaw inna dunya xulwatun xadira ak benn innal maala xulwatun xadira nga alal <laughs> dafa nëtëx te dafa neex xulw loolu la rek moom lay wax noonu ne moom nee na mooy li nga xamante ne nii mooy la ngay jox ndax dañ koo tudde noone parce que li ñu koy jox xalaw Euh, xalawtuhu xulwaana mooy al imaam al Harawi ne parce dañ koo nirule lu neex ndax waa ji muy njabarkat bi wala gisaanekat bi pettaaw maan bi maaman bi mënu tus wala meer bi bi bi bi bi bi bi bi sànni pettaaw yi moom lan lay liggéey dañ koy jox alal ci loo xamante ne yaxuduhu sahlan ci lu yomb bilaa kulfa amul benn coono li ñuy def benn coono ci amul waaw ay damay fanaan damaa war a duggu xal xalwa damaa nangam ba pare jël ay kaddu yoo xam ne kaddu yu baax la ay dugg xalwa tudde ko seen caaxaan yi ñu nekkee naan damaa war a dugg xalwa te loolu damay jëlal ay kii léegi loolu lépp nag ñu war ko see rétribuer alors que loolu lépp day wax lu ko neex wax naa la bés bu la layee génneelub sarax xaru benn melo waaw ne la waaye boo dee manoo ko rek man nga ma woo jox sax bu dee amoo jot ak yooyu ma kii ko boo ko joxee deux cent mille te gars yi buñ xamee ne xar cent cinquante mille lay jar duñ ko jox cent cinquante dañ koy jox deux cent <laughs> wóor na boo maytul boo fa jaaree ngoon moom day day mis wi moom lay leweere wala da ko dul ree da dul génn fii xalal ji lay jël daal di koy defe jëfandikoo ci leneen waaw mooy amul benn coono da koy jël bi laa kul fa wala amul dara benn coono amu ci waaw mun a yuqaalu xalawtu ida atamtuhu al bu dañ naan xalawtu bu dee nit ki jox naa ko loo xam ne lu neex la waaw waaw boo man boo ñamalee nit lu neex nga ne xalawtu hu de ah kii de jox naa ko lu neex wal xulwaanu aydan ar rishwa dañ koy woowe ar rishwa tamit mooy ak euh, genre corruption waaw pot de vin yi ngay joxe ngir mën a accéder ci benn mbir moo xam ne manoon nga waroo ci woona da nga cee war amoon droit léeg-léeg mais waa ji ne moom fokk réew moo xam ne lépp corruption la comme yu mel noonu walla huiler liñ naan huiler voilà huiler ngir mën a jot ci la bëgg wal iyaazu billah mu ne wal xulwaan aydan mu ne xulwaan tamit am na de beneen tur buñ koy jox quoi <laughs> waaw waaw waaw mu ne qaala abu ubayd mu ne mu ne dañ koy wax tamit kamaa yuqaalu asaltuhu ida atamtu al asal bu ma asaltuhu mooy waaji jox naa ko mu mun lekk ki waaja mooy lem quoi léegi mu nekk qaala abu ubayd mu ne al imaam abu ubayd nag wax na beneen wax nee na wa yutlaqul xulwaan aydan ala ghayri hada nee na xulwaan léeg-léeg dañ ko dégg baat bi raab yi di ko utilise ci loo xam ne jubluwuñ ci lii wa huwa ta mooy an yaxudu rajulu mahra ibnatihi li nafsihi wa dhalika aybun inda an-nisa allahu akbar ñun wolof yi lañ dégg <laughs> mu ne dañ ko woowe leneen lu bokkul ak lii lan mooy waa ji wa an yaxudu rajul mooy nit ki an yaxuda rajul di jël mahrab natihi mooy li nga xamante ne mooy canu euh, doomam bu jigéen boo xam dañ koy maye waa ji ki koy takk di da joxe dot mu joxe dot joxe euh, can gi bàyyi ji jël can bi ngir boppam ko waa faja ci ay soxlaam waaw laaj un million cinq cent la laaj waaw ak ab iPhone bi mujjee génn waaw ak ay takkaayu woor loolu ñuy laaj loolooy can gi ah paal yi ñuy ñeent ak yi ñuy joxe ñeent ak i tranche ci jàkka ji de ñoo gën a xam ne loolu du can gi baax na sax ba loolu bés boo amee problème ak ndaw si waaye ne léegi nañ ko delloo alalam ci loo xam ne bon ta moom jubluwul mukk bu naan delloo leen ma ñu jël lam joxoon ci jàkka ji waxaat ko mukk non iPhone bi ma leen joxoon un million cinq cent wala cinq millions ya ma joxe woon ak boyetu or ba loolu xam na ne loolooy can ci loolu nga xam ne délégation maire yi la koy jox ñu dem yóbbu naan dañuy yóbbul euh, ah dañuy yóbbul Ibra <laughs> may bu njëkk ma ne loolu mooy can gi nag ñépp xam nañ ne fii mu ne kenn moom <laughs> nga xam ne boo ko joxewul am naw si kon kay xam nañ ne loolooy can gi la ca jàkka ja ay kii ay formalité kese laa waaw ndax jàkka ji yaa ah, suñu jàkka ji moom képp ku ñu fi maye bon da loo xam ne ngir jàkka ji la loolu tamit man xaw ma lool fu mu tegu <laughs> ah bu dee waa ci tiibu nafsam la boo xamante ne nii ci euh, teeyu bakkanam la ñëw ne lii de ah lii laay joxe ci liñ ne ñeent ak tanaas wala la ñuy laaj <laughs> mais bëgg naa jàkka ji nag vingt yi ngeen kiiwal ma waaw loolu mais ñëw di imposer jàkka ji daa am xamante ne nii képp ko fii kii dañ koo war a joxe loolu man xaw ma man fan la tegu waaw ku ko xam nag man nga ma ci dimbali waaw wallahu taala a'lam kon mooy <laughs> waa ji jël canub doomam baay ji daal di koy utiliser quoi mu ne te loolu nag wa huwa aybun wa dhalika aybun 'inda an-nisa loolu nag daa nekk li nga xam ne ab ayib la ab taar la ci ci jigéen ña moo tax mu ne benn jigéen xaalam tam tamdahu zawja zawjaha moo tax mu ne am na benn jigéen boo xamante ne nii da doon da doon euh, tagg ki nga xamante ne mooy boroom këram waaw bokk na lam ko doon wax ca bayt ya laa yaxudul xulwaana an banatina naam jëkkëram jee baax moom de du jël xulwaan mooy can gi ñuy jox suñu soxna suñu doom yi ñun ñun soxnaam yi suñu doom yi kuñ ciy takk suñu doom yi jigéen yi képp loo fi indi lu fi waay indi di takk kenn ci ñoom lu mu bari bari du ci laal dërëm waaw kay mu koy tagge loolu <laughs> waaye moos moom moom léeg-léeg sax payi maire yi maire yi dominé yi fii quoi paa bi moom maire bi ci ginnaaw meer bi rek lay ne maire bi doxal moom <laughs> ñooy fixer prix ñooy def lépp bu desee nag fo mooy wane nii ci apparence bi que ne paa bi la ñu wane paa bi mais paa bi écran de fumée kese la fi waaw bu ñuy ëf buy ëfu ngay gis meer ba cee <laughs> boroom sër ngay gis ca gannaaw xam ne eh kon kee mooy dogal papa bi <laughs> waliyasu billah loolu nag lu ñàng la quoi <laughs> loolu ñàng na waliyasu billah voilà léegi kon loolu la xulwaanul kaahini kon xulwaan loolu la mooy loo xamante ne nit ki da ciy jote ci loo xam ne amul benn coono bu mu ci def tous waaw du dañ ko ko may de non moom day ñëw di iwat lay def ci mbir moo xam ne dafa xaram mooy di xamal nit ki nee na li nga xamante ne mooy lu amagul ah ak amit ay mbiram yu nëbbu ak xaybu ah, loolu alhamdulillah dafa baatil neen la waaw waaw moo tax <laughs> moo tax imaam An-Nawawi mu ne wax xulwaanul kaahini xaraamun bil ijmaa waaw atteem nag loolu boobu xam nañ ko xulwaanul kaahini xaraamun dafa xaraam waaw bil ijmaa mu ne qaala al-Baghawi ah imaam al-Baghawi nee na min ashaabinaa ci suñu mbokk yi ñun Shaafi'i yi rahmatullahi alayhi wal qaadi Iyaad ak al imaam al qaadi Iyaad almalikiyu rahmatullahi ala aljami mu ne ñoom ñaar nee nañu ajmaa almuslimuuna ala tahrimi xulwaani alkaahin li annahu iwadun an muharram wa li annahu aklu almaali bilbatil wa kadalika ajmacu ala tahrimi ujrati almuganniya lilgina wannaihati linnawh waaw Allahu akbar <laughs> mu ne boroom xam-xam yi yu jullit ñi ajmaa am na consensus communautaire jullit ñi ala tahrimi ci kaw xaraamal xulwaanil kaahini waaw mooy weexal bi nga xam ne moom la nit kiy weexal sëriñ bi nga xamante ne moom moo ñëw di kàcc ay kàccat naan la lii dina baax ak di waxal kumpa mu ne boroom xam-xam yi daal dina ñuy dëppoo ko ne loolu dafa xaram lu tax li annahu ndax loolu iwadun ak xeetu weccoo la mu xaram ci loo xam ne dafa xaram wali annahu taay beneen tax tax këni moom aklu almaali bil baatil mooy lekk alalu nit ñi ci neen la waaw yow li ngay def ban ban ban résultat bu palpable moo ci am lu dul asaaloo tatone kese ak wax lu dëgg dëgëru dëgëru fit ak ñeme yàlla waaw wa kadhalika mu ne noon ajma'u ci la ñu dëppoo ala tahrim ujratil mughanniya lil ghina que tamit musicien bi buñ la nee musicien bi nag moom musicien bee yem mooy musicien bu man di doon disque d'or ya muy am ak bu demee tëggi waaw kase yañ koy fay gise ba nga ñuy garder nga xam ne euh, euh, euh, bu dee góor cinquante mille jigéen ku ku tësa nday ak sa baay ñëwal entrée libre walla iyaazu billaah wala loolu <laughs> wala ku jàpp ne daal tey libre waaw liberté nii venez vous êtes c'est libre voilà entrée libre góor gi nag yow ñu facturer la loo xam ne ndaw si bu doon fay loolu la war a fay yéen ñaar ngeen ñëw nag di cokkos cokkosi alal jooju nga dajale ñu ne ñu ne musicien sàngam moo ko moom ah tabax ci ay mbir nag bii ci ay mbir lool dafa xaram waaw loolu boroom xam-xam yépp ci dëppoo <laughs> waaw al muganni ya ndaw si jigéen ñi nga xam ne mooy musique la mu ciy am ñu am baatu woor ba mu yor ak nàngam ak nàngam ma ne ak mooy tëgg arena na sàngam hmm? waaw moo kii biir séeg moo daaneel waa biir séeg nangam loolu daa xaram waaw décembre la hawla wala quwwata quelle coïncidence tay le 27 décembre 2025 wal iyaazu billah waaw gaa yaa ngay kii ci ci waajal waaw ma ne gaa ngi waajal soirée 31 décembre wal iyaazu billah loolu nag alal dañ ciy jële loolu la loolu dafa xaram waaw léegi yow buñ la nee alal ja ca musicien bi jële daa xaram wala musicien ba waykat ba lam cay jële daa xaram yow miy joxe alal ji nag yow miy dem fekki joxe dem dugg mais on a passé de bon moment oh fin d'année oh là là cette c'est pas une année regretter quoi oh là <laughs> daa xaraam <laughs> mu ne wan naay xatu li naw waaye tamit yoo xam ne ab pleureuse la comme niñ génnoon buntu bële mooy gaa yi yaay jooyal gaa yi ñu fay la dañoo am musiba ñu fay la ngir nga jooyal leen nga waxtaan ak ñoom ah man nag cinquante mille la ma jooyal leen une heure de temps wala nangam aywa ñu d'accord ñu fay la rek nga daal di ubbi sa gémmiñ ngi rek daal tël tël tël yuuxóog yaxaw bay sa bopp bi ci way fu nekk ci sàkket yeeg bunt yeeg ah gaa yi di yi la fay nag di kontaan <laughs> loolu alal jooj daa xaraam Allahu akbar hmm. Allahu akbar wala quwwata illa billah al ali al azim <laughs> kon gisaanakat bi njabarkat bi gaay yooyu yooyu ñépp xeet yooyu yépp waxoon nañ ak kiy xool ci biddiw yeeg kiy ërtal picc yi naan ndax jaar na gauche ak droite defal la ko loolu lépp ak kii rëdd ci suuf loolu lépp lañ di jox weexal boogee wolof yi dañ ko daan weexal huwa xaraam waaw lii mooy lëkkaaleem ak suñu bunt waaw mooy yii nii dafa nekk loo xamante ne nii dafa xaraam waaw dafa xaraam nit ki di ko utiliser di ko jëfandikoo mooy di wane baabu nahyi an ityaanil kuhaan waaw boo leen dikkalee lépp loo jox moom ci boppam yaw mi koy joxe daa xaraam teew nga koy joxe moom mi koy jël xaraam na ci moom léegi nag boo xamee lool mooy yow nit bu ab kaahin ñëwee dina la may xaalis nga xam ne xaalisam bii ci loolu ko jëlee da nga koy bañ doo ko jël waaw rawatina nga nekk kilifa diine wala ku ñu xam ci diine parce bu boobaa day utiliser loolu ngir wan bu baaxul woon Serigne diw di jël addiya yi ma koy jox te xam ne ne sama lépp lii mooy sama liggéey je suis connu damay def ay publicité ci télé beeg rajo bi yëpp te saabu bu gisee gis ngeen sama kër sax. fotoom boo xamante ni man moom ñoo ñu nekk ma tàllal mu may ñaanal saa bu ma demee jox koy teraanga mu jël ngeen nekk di fontoo nit ñi xamu ngeen dara gone yu juddu démb ak barki démb ñuy wax mu naan daa xaram bu xaraamoon moom ginu leen koo xam gis nga gravité boobu tax gaa yi woyofal lu xaram parce que yow yow la te waxoon nañ la Seydina al-Mughira keroog ñu ngi koy wax ba mu ñëwee tuub si rey ay gaa yi jël seen alal ñëw Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne ko yow te xadis boobu cosaanam mu ngi ci Sahih Imaamul Buxaari rahimahullah ne ko yow uh, Mughira ana ña nga àndoon mu ne rey naa leen ñoom ñëpp mu ne léegi mu ne maa ngi nii alal jaa ngi nii yeneen saa di ko déglu rek damaa ñëw ngir tuub mu ne ko amma islaamu ko fa naam wa amal maal fala kanta sa lislaam gi kenn du ñëw du dugg ci l'islam ñu naan ko doo fi dugg waaye alal yi nga fi jëndi alal jooju ñun duñu ko laal waaw lii mooy li yoon parce que alal la ju daganul ay nit la rey daal di jël seen alal ñëw waaw léegi nag nga ñëw di recycler ay alal yu bon en tant que sëriñ di ñaanal sa taalibe bi naan ko yàlla na yàlla barkeel liggéey bi te xam nga liggéeyam lan la lan la yàlla barkeel foofu walla iyaazu billaah ana lan rek lay yàlla di barkeel ci nit koo xam ne noonu la mel ay jëfum noonu la walla iyaazu billaah a'aadana allahu min al ghururi wallah léegi nag bon kon suñu côté bii lii la léegi mais su ko xadis bi la yeneen affaire yu muy wax yoo xam ne nañ ci taxaw tuuti mooy dane naha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha an samanil kalb xam nga al imaamu muslim abul husayn rahimahullah bi mu indee bi daf koo rangale ak ay xadis baab baat que moom deful baab yi kitaabul musaaqa baab bi nga xam bu buntu bi nga xam ne moom la ñoom imaamu Nawawi def tahrimu samanil kalb wa hulwanil kaahin wa mahril baghi wan nahyi an bay'i sannaw as-sinnawr mooy muus waaw jaay muus it daa xaraama